ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuuk ghazwatu Tabuuk newoon ci yoonu ñibbi bi min Tabuuka ila al madinati ala saakiniha afdalu salaati wassalaam gisoon nañu ci suñu jotaay bi alayhi salaatu salaam la xewoon waadil qura ta almunaafiquuna alkibaar alayhim min allahi maa doon waajal eh, ngir daal di koy faat moom sallallahu alayhi wasallam waaye seen pexe antuwut lañu bëggoon suñu boroom daldi koy naax saayal ndax ñoom wa hammu bima lam yanaalu bima la bima wa hammu ñoom ñu bëgg comme l'imam Ibn Isaaq waxam mu ne ñoom wa hammu bima la yanaalu loo xamante ne lii ñoom mënuñ ci woon agsi mooy buur yàlla daldi wu leen koy jàppandal mu nekkoon déception bu rëy bu rëy rëy rëy bu rëy rëy rëy ci li nga xamante ne nii moom lañ bëggoon ñoom almunaafiqun ci comme ni ñu ko gise woon walillahi alhamdu wal minna léegi nag euh, léegi ñu waroon a continuer si ba léegi xew-xew yooyu te imaam ibn isxaaq doon ñu ko nettali gisoon nañu tamit nettali abu ruhm kulthum ibn al-husayn kulthum ibn al-husayn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa al-ghifaariyu te bokkoon ci kojuk ah waa Gifaar ah loolu yooyu lañ gisoon hmm? waaye gisoon nañu imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne bi mu ne summa mu continué woon ginnaaw eh, <coughs> ba ko naafiqi naree sànni ci kaw montagne bi bousculé ko moom alayhi salaatu wassalaam te mu àndoon ak sayyid sayyidina Xudayfa ak sayyidina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anil jamii kon tey nag ñu war a continuer imaam ibn Isaaq lan la waxoon dana woon summa aqbala mooy bi loolu weesoo xew-xew boobu waliyaadu billah munaafiquun yi def loolu le mu ne moom maali moom mu ne imaam ibn isxaaq summa aqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xatta nazala bi di awaan baladun baynahu wa bayna almadinati saa'atun min nahaar fii lañu yemoon mu ne ginnaaw gi aleyhi salaatu wassalaam daal di dëgmal continuer min tabuuk yoonu tabuuk bi di dem madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam xatta nazala bi Dhi Awaan ba ni muy defe escale bërëb buñ naan Dhi Awaan bërëb la ab tur la turu foofu la awaan mu ne bi ma àggee foofu lan moo fa xew foofu nag la ñemoon ah ñu war a kon li ci xew li ci tegu moo doon lii ah mu ne moom alayhi salaat moom imaam ibn Isaaq hmm? mu ne wa kaana asxaabu masjidi diraar qad kaanu atawhu wa huwa yatajahhazu ila Tabuk fa qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna qad banaynaa masjida alladii al-'illa li dhil-'illati wal-haaja wal-laylati al-mutiira wal-laylati ash-shaatiya wal-laylati ash-shaatiya wa inna nuhibbu an ta'tiyana fa tusalli lana fihi fa qaala inni ala janaahi safar wa ala shughul aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam walaw qad qadimna in shaa allahu ta'ala la ataynaakum fa sallaynaa lakum fihi mu ñuy nettali nag fii nag la xew-xew waa masjidu diraar muy naafiq yi eh, <laughs> bul fàtte gisoon nañu ne gisoon nañu ne naafiq yi <laughs> talool gisoon nañ ko ca début ba ci nettali ghazwatu Tabuk waaw këni ñoom <clears throat> seen waaja avant xare Tabuk bi muy Abu Amir al-Fasiq daf lee naa doon dalee na yàggoon di bind nag avant ñuy bindante gisoon nañu waxoon nañu foofu reprendre nañ loo xam ne gisoon nañu ko ca ghazwat Uhud mooy moom Abu Amir al-Fasiq bi mu nee waa Quraysh bés bu ngeen amaatee xare contre jullit ñi ginnaaw Badr ñoom maa leen gënal seen bët yi lu ñu ma lu ma leen wax la ñuy dégg bu ma demee bu ma leen waxee ñu bàyyi Seydina Muhammad dañ koy bàyyi da bu boobaa kenn dootu ko dimbaleeti ñu mën a dal ci kawam am alayhi salaatu wassalaam waaye ba mu demee Badar anoo Uhud ñu taxaw ñaari armée yi taxaw moo njëkk a jóge ne ci waa ci ñëw di woo waa Aws ak ñooñu lansaar mbokkam yi ñu ne ko qabbahaka Allah ñu ne kon ab'adaka allahu yaa faasiq yal na la buur yàlla sori lew kàccoor bu mag bi mu naan sama ñoon de sama gannaaw lu yiis moo leen dal jël ay xeer leen ko xaañ ba finalement ba xare ba jeexe yooyu mu dem di dem ci Hiraql la bilaadu Sham ngir am nekk am ndimbal gu ko Hiraql di dimbali ngir ci kaw jullit ñi loolu nag ba mu fa newee ci la doon bindanteeg naafiq yi nekk Medina ngir gaa yi jàpp bu dëgër waaw ndax mu ngi fexee yëy nopp Hiraql la mu ngi koy fexee am ba ko convaincre ngir mu dimbalee ko armée bu mag boo xamante ne nii li muy def moom day dem Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dal ci kaw julli ni ñoom loolu lañ jàppoon loolu la waa ji jàppoon muy kan muy abu amir alfaasiq ba moo taxoon mu ne leen nag li ngeen di def dangeen di fexe ut foo xam ne mooy ab dalwaay ab sanctuaire ab waaw quartier général il me faut un quartier général man abu amir foo xam ne sama ñi ma leen di yónnee dañ fay mën a ñëw sans problème waaye waxuma leen lool kese man mii armée boobu ma nga xam ne maa ngi fexe Héracle di César de l'empire byzantin dimbalee ma ko ay woy bu ñëwee bu ko defee man foofa dal bu ñëwee foofu mooy nekk quartier général bi falaay mënee opération yi ngir la ngir la reconquête de Médine def ko na meloon def ko na nga xam ne noonu la meloon e, jële ko ci loxo loxoy seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam waaw léegi nag bañ ko defee mu tombeek ñoom ba seen jàkka jay pare mu tombeek hein ah <laughs> mu tombeek lan mu tombeek yonent mi aleyhi salaatu wassalaam doon waajal di dem lii lépp waxoon nañ ko ah dañuy récapituler rek lu ñu waxoon la ci début ghazwatu Tabuk bi nga xam ne ci lañu kon mu tombeeg yonent mi alayhi salaatu salaam doon waajal xare Tabuk ñu daal di koy dikkal nag wax ko ngir mu daal di ne ko nag suñu jàkk jii de ja nga xam ne moom lañ doon tabax pare na jàkka jooju nga xam ne defuñu ko woon dara waaye waala inna qad banaynaaha masjidan li dil illati wal xaaja wal laylati al mutira dañ ko tabax uniquement pour ñi nga xam ne dañoo am ngànt di ñëw ba jàkk jooju sa jàkk ji waxoon nañ la côté masjidu Quba lañ ko def pour tamit rafetal ko tabaxatutel sorte ba nit ñi boo moywul tem ñuy am tendance di dem foofu di bàyyi di délaisser masjidu Quba wal iyaadu billah ñu ne wal laylatil mutira ak taw yi nga xam ne guddi yi nga xam ne day taw moo tax ñu def lii bu ko defee nit ñi bañ a sonn di dem fu sori jàkk moom comme que jàkk yépp jàkk yàlla lañ wa innal masajida lillah ñoom nag ñu ne wal laylati shaati ak taw yi nga xam ne guddi yi nga xam ne été la waaw waaw léegi mu ne wax naa wa inna bu an ta'tiyana ñu ne ko woon fekk yonent ma saa saa ma ngi waajal lii lañ ko waxoon ne ko nag dañoo bëgg nga dikkal ñu fa la naa fii bu ko defee nga jullil ñu fa waaw nga daldi mooy inauguration bi <laughs> waxoon nañ la gaa yi yàgg nañoo yàgg nañoo inaugurer ñoom mooy inauguration bi ñoom yàgg nañu di inaugurer waaw yéeféer yi dañ doon inaugurer de <laughs> léegi juif yi nag daldi in manaan ki naafiq yi euh, daldi wax yonent ma lay saar saam loolu mais dans le nee nañ bii bii wa taxoon lii ma taxoon mais ku gis ba ci biir xam ne walakinna hum ah, walakinna al munaafiqiina ah, ah, nan la waxati ñoom ay ay waxkat lu am lañ lu amul lañ waaw wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu ya'lamu inna al la kaadibuun waaw buur yàlla xam na ne naafiq yi ay kàcckat dëgg lañ ay waxkat lu amul dëgg ko waaw léegi nag bi ñu waxee daal seen yonent seen yonent sa saam sàkku ci moom nag mu ñëw inaugurer leen ko mooy julli fa <laughs> bu ko defee gaa yi gis nga niñ bëggoon bés bu fa yonent ma sa saam jotoon a julli loolu day nekk li yaxtaju bi salaatihi alayhi salaatu wassalaam fiihi ala taqriirihi wa ithbaatihi waaw ngir ñu mantee laye nag képp ku ñëwati naan ginnaaw yonent mi saa saam naan yéen seen jàkk ji jàkkaay caay caay la baaxul waaw li tax ngeen dawar ko baaxul bu ko defee ñu mën a wax ak yow ne la hee jàkka ji yeneen mi alayhi salaatu salaam fi la ko fekk moo ko sax inauguré nga ne jàkka ji baaxul yow jàkka ji bu doon lool yone yon yow da ngaa bëgg a wax bu ko defee dañ lay tiiñal tiiñal yow même du lool mi ci jubluwoon de mais dinañ fexe ba boo jaxasel ak nee nañ diine lañuy wax fu yonent bi aleyhi salaatu salaam jàkk ju mu inauguré gaa yi ne gaa yi ne jàkk jooju baaxul walla iyaazu billaah def ko ngandum tànta tentamaan te wallaahi xam nañ li tax ngay wax waaye naafiq yi dañuy jouer ci yooyu waaw di faire ample ah, di di di gina faire ample mbir yi di gina yaatu polémique yeeg yi nga xam ne moo leen di arranger léegi daal bi ñu waxee loolu <laughs> waaw yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen ah yéen nag dangeen a fekk <laughs> inni ala janaaxi safar dangeen ma fekk ma nekk ci tukki de waaw mooy damay waajal tabuuk damay waajal tabuuk dangeen maa fekk ci tukki may waajal xare boo xam ne yéen dégg ngeen ma koy wax kon nag léegi ni ñuy def ah wa ala shughlin te dama nekk ci yitte mooy nu ma dajalee sama arme bii ndax romain yi laa bu war a xaree jël kon nag ñooñu laa mooy nu may def ba dajale xa dajale leen loolu laay seet dajale lu ma yóbbu ak waajal sama xare bii may waajal loolu instant bii moo ma préoccupé mais du inaugurer ay jàkka waaw léegi nag léegi nag euh, mu ne mu ne aw kama qaala wala bokk ni mu ko waxe moom alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ci riwaayu imaam ibn Isaaq mu ne wala lii lépp nag defoon nañu taxriib bi bi ñuy commencé lii ndax imaam ibn Isaaq dafa def dafa dafa récupérer day def récapitulatif mooy wax li nga xam ne moo xewoon avant yonent mi alayhi salaatu wassalaam di génn laata muy génn ak bi nga xam ne ci la génn euh, ba jóge Tabuk la xew fii ñu nekk ci waadi xur wi nga xam ne ci la àgg moom alayhi salaatu wassalaam eh, muy waadi waadi xur wi eh, muy waadi awan waaw non bi zi awan zi bi zi awan mooy waadi zi awan foofu bërëb boobu di zi awan wala mu ne aw kama xaala wala boog kom ni mu ko waxe wala boog comme ni mu ko waxe moom alayhi salaatu wassalaam mu ne leen nag walaw qad qadimna insha allahu taala la ataynaakum fa sallaynaa lakum fii mu ne leen nag a ah bu ma dëgmalee mooy bu ma jógee ci xare bii bu buur yàlla defee bu soobee buur yàlla de la ataynaakum dinaa leen dëkkal dinaa dikkal seen jàkka ji fa sallaynaa lakum fii ñu jullee leen foofu ndax waxoon nañ naa lay saar saam nit ñi dañ ko doon sàkkul lool comme ne Itbaan Seydina Itbaan ibn Maalik defoon ne yonent ma lay saar saam damaa bëgg nga ñëw sama kër jullil ma fa benn bërëb boo xam ne dama koy jàppe loo xam ne falaay jullee waaw mu dem defal ko ko benn bis mu ñëw defal ko ko moom alayhi salaatu wassalaam ñii nag da fekkoon mu woon tukki ci xare bu mu doon waajal mu leen xaaraleen ba ma dëpp bu ma dëppee ah, ñu door a ma door a ñëw insha allah ngir julli leen foofale mu ne nag imaam ibn Sa'd ne falamma nazala bi Dhi Awaan ataahu xabarul masjidi mu ne nag bi nga xam ne nag ci la nekk bi Dhi Awaan bi nga xam ne ci la agsi mooy dal fii mu dal nii fii mu agsi nii jóge Tabuk di ñëw Medina mooy soreetul waxoon nañ la di awaan soriwul voilà bi mu agsee foofu nag ataahu mu dikkal ko xabarul masjid suñu boroom dal di koy dévoileel ci wahyu wan ko li nga xamante ne ni mooy jàkka jooju nga xam ne dige woon na ne bu ñëwee dina fa julli mu wax ko dëgg dëgg suñu boroom wax ko dëgg dëgg jàkka jooju li ci ne ak ña ko def lan moo tax ñu def ko waaw waaw waaw moo tax boo demee ci tafsiru imaam al-Hafiz ibn Kathir mu ne falamma qafala alayhi salaam raaji'an ila al-madinati min Tabuka walam yabqa baynahu wa baynaha illa yawmun aw ba'da yawm nazala alayhi alwaxyu bi xabari masjidi diraar wa mactamadahu baanuuhu min alkufri waltafriqi bayna jamaacati almuminin fi masjidihim masjida quba alladi ussisa min awwali yawmin ala taqwa waaw nee na bi nga xam ne ci la nekk zi awan bi mu agsee foofu dal mu ne fekk wax fële dane saa waaw aw mooy foo xam ne waxtu diggante foofu mooy bu la nee saa nag foofu boo tekkiwul saa yi ñu xam léegi ah bu ñu nee saa ñu jàpp ne mooy une heure de temps non non non waaw mooy dalaa bëgg wax soreetul moo tax imaam al-Hafiz Ibn ci tafsir bi mu ne benn bés wala ñaari bés bi bi muy jege Medina ba mu dese ko digganteem ak Medina benn wala ñaari bés mu ne nag ci la ko suñu borom wàccale wax yu di ko informer ci mosquée boobu noonu ak ñi nga xam ne ñoo ko tabax ci lan lañ sukkandikoo ba tabax ko li tax ñu tabax ko réellement que ñoom li sukk li tax ñu tabax ko dëgg-dëgg waxuñ la ko waaw waaye li tax dëgg-dëgg mooy tasaare mbooloom jullit ñi waaw ak tamit ndax nit ñi délaissé masjidu Quba ngir di ñëw seen jàkka bu ko defee ñu commencé man leen a convaincre ci li nga xamante ne moom lañu ñu nar mooy seen plan yi nga xam ne yu diabolique yi nga xam ne moom lañ teg ñoom almunaafiqun buñ ñëwaatee ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi rahmatullah alayhi mu ne fa daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Maalik ibn Duxshum ah axaa bani Saalim ibn Awf mu ne yonent mi alayhi salaam nag bi ko xabaar bi dikkalee mu woo saxaaba biñ la doon waxtaan yële muy Seydina Maalik ibn Duxshum ak ah ah ndax yaa ngi fàttale ko Maalik ibn Duxshum ah ana ana kan moo ko fàttale ko Malik ibnu Duxshum mais wax nañ ko bu yàggul li ñuy affaire naafiq yi naan nit daw nekk di soupçonner nit ñi naan diw diw boo mayul naafiq la wala même nga ñëw gis ko sax muy def lu niroog moom loolu warula tax nga taxaw ne naafiq la parce que Seydina Itbaan Itbaan ibn Maalik mi ñu doon wax sànq moom ba mu invité Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngir mu ñëw jullil ko këram benn partie ci këram boo seen koñ ba ñu déggee ne Yonent bi a salaatu salaam ñëw na fa parce que fa mu dëkkee fa dëkk ci Médina ak ñoom dañoo soree lépp nag ci Médina la ñu bari ñëw gaay bopp bu ñëw foofu après ñu jekki daal di seetlu ne Maalik ibn Duxsum ñëwul nekku fi quoi. am ku ne ana Maalik ibn Duxsum kooku ne ah kooku am ku ne naa kooku de gisuñu lu dul ay mbiram mbiru naafiq moom naafiq yee bokk mbir te da leen di jàppale yonent ma lay saar saar ne déet bul wax loolu man xaw ma lu dul ne dafa sopp buur yàlla dafa sopp ndawam di sallallahu alayhi wa sallam te moom kat shahida badra ne fekke na badar hein naka lañuy tuumali ku fekke badar te suñu borom ne man maa am na yonent ma lay saar ama tadri yaa umaru anna allaha qad ittala'a ala ahli badrin fa qaala asna'u maa shi'tum faqad ghafartu lakum laa xanaa yëgoo ne sa boroom xool na li nga xam ne mooy xol waa Badar ne leen isna'u maa shi'tum jëf leen lu leen neex def lu leen neex faqat dëgg dëgg xafartu jéggal naa leen kon kooku naka lañ man ne kooku naafiq la sori na ko moom moomu nag di Seydina Maalik ibn Duxsum moom la yonent bi aleyhi salaatu mbokk waa Saalim ibn moom kese mu ne wa Maana ibn Adi mu ne ak Maana ibn Adi aw axaahu wala frère am Aasim ibn axaa bani Ajlaan mu ne su waa Ma'n ibn Adiy wala frère di Aasim ibn Adiy axaa bani di mbokku waa bani Ajlaan Ma'n ibn Adiy Ma'n ibn Adiy moom masuñu koo gis doon Ma'n moo doon Ma'n ibn Adiy ibn al-Jadd ibn al-Ajlaan al-Balawi loolu la tuddoon Ma'nu ibnu Adiy ibnu al-Jaddi ibnu al-Ajlaan al-Balawi min Bali eh, moom Ma'nu la tuddoon di doomi ku nuy Adiy Adiy boobu di doomi al-Jadd al-Jadd di doomi al-Ajlaan al-Balawi kon ñu bokkoon ci Bali moom mii nag kon boo gisee xam ne kon moom il n'était ni parmi les muhajirun du nekkuloon Qurashi mais nekkuloon ansaar yi parce que al-Balawi al loolu day wane ne kon moom nekkuloon loolu walla déet loolu loolu léegi ah, moom nag allié kon allié la woon nag ci waa Ansaar kaana xaliifal Ansaar moom maanum na at yi dafa newoon li nga xam ne mooy allié wu waa Ansaar waaw moom mi kon mooy frère Aasim ibn Adi Aasim ibn Adi moom insha allah dinañu ko gis léegi muy frère am di Aasim ibn Adiy radiyallahu taala anhu wa arda imaam ibn Isxaaq imaam Muhammad ibn Isxaaq nee na moom Ma'n ibn Adiy ibn al-Jadd ibn al-Ajlaan fekke na ci Badri yu nay la bokk mooy shahida ghazwat Badr Allah ndaw jaloore ju rëy de waaw nga ne ma la maa la ko wax ay way jaloore ma ma fawqaha jaloore waaw mu ne kon fekke na badar muy ghazwatu badr eh. moom nag imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi nee na eh, moom keroog ghazwatu Tabuk bi yonent mi alayhi salaatu salaam ñibbi ci neuvième année bi ci gàddaayam bi jóge Tabuk bay bi mu ñëwee ba bërëb buñ naan bi di awaan nga xam ne sorwul Medina imaam al-Hafiz Ibn ci ta ci tafsir bi nee na entre deux ak benn bés bés ak benn bés de Médine la mooy boo taxawee foofu di dem biir Médine di dem Médinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy intervalle bés wala benn bés la waaw bés wala ñaari bés bi mu àggee foofu suñu boroom ëndil ko xamal ko histoire dëgg-dëgg naafiq yi jàkka ji nga xam ne keroog bi muy génn Tabuk dañ ne ko dañu ñëw naan ko kaa inaugurer ñu ko mu ne damay dem xare damaa nekk ci xare ci ci ci ci tukki xaar ba ma ñëw mu ñëw nag bi muy ñibbisi ba foofu suñu boroom xamal ko nag li xew dëgg ne ko ñii tabaxuñ ko ngir yàlla liñ ko tax ñu tabax ko mooy ak caay-caay ak yi nga xam ne moom la wax léegi yonent ma lay saab-saam bi ko xabaar bi dikkalee boroomam xamal ko ko nan la def imaam ibn Isaaq nee na fa daa rasulullah yonent ma saab-saam daal di woo Maalik ibn Duxshum di ima di Seydina Maalik ibn Duxshum axaa Saalim ibn Awf di mbokk Saalim ibn Awf wa Ma'an ibn Adi ak Seydina Ma'an bi ibn madi ah ibn al-jadd ibn al-ajlan al mu ne aw wala bokk axaahu wala bokk frère la wax di Aasim ibn Adi di Aasim di doomi Adi hmm? ñoom ñaar ñépp axaa Banil Ajlaan di mbokk waa Banil Ajlaan comme niñ ko gisee ah maam ibn Adi ibn al-Jadd ibn al-Ajlaan léegi nag bañ leen woowee lan la leen yonent ma lay saar saab wax da leen ne nee na mu ne leen intaliqaa ila hada al masjid az ne leen dem leen ci jàkka jee nga xam ne ña ko tabax ay way bàkkaarkat yu mag lañu way mooy yàllakat yu mooy mooy yàlla ñu mag a ngoog waaw mu ne leen dem leen ila hadha al masjid adh-dhalimu nga xam ne ay ñoñam ay tooñkat lañ ay weddikatu yàlla lañ hmm? fahduma fahdumaahu wa harriqa na ngeen ko màbb màbb leen jàkka ji te ngeen taal waaw Allah fa xarajaa sari'ayni hatta ataya bani saalim naka leen ko nent ma lay saar ñaari nit la yónni Maalik ibn Duxshum ak Maana walla boog frère am di Asim ibn Adi mais <coughs> après dina ñëw Seydina Asim ibn Adi mais moom gisoon nañu ko loolu dinañ ko lijjanti léegi dinaa la poser question est que gisoon nañ ko déet insha allah hein mu ne <coughs> kon ñu gaaw génn fa ah fa xarajaa ju génn sari'ayn nu mu gën gaawe hatta ataya bani Salim ibn Awf wa hum rahtu Malik ibn Dukhshum ba ni ñuy dikkalee ah bani saalim ibn awf te ñoom ñooy famille wu di mbokk waa maalikum nu duxsum dégg nga sànk ne la maalikum nu duxsum axaa bani saalim di mbokk waa bani saalim ibn awf voilà mooy ñu gaaw dem génn bi leen konante ma la sa sam ñu rëppatal uti Medina daal di dem ci waa banu saalim min al ansaar ibn awf te mooy mbokk maalikum nu duxsum yi radiyallahu anhu fa qaala malikun li Ma'n sayyidina Maalik ibn Duxsum ne Ma'n ne ko unzurni hatta axruja ilayka bi naarin min ahli ne ko xaar ma fii Ma'n fii nag après imam Ibn Sa'd waxul ne fa qaala li Ma'n aw Aasim dane rek waaye xam nañ ne mooy am na hésitation parce que wax ko ci kaw kon bu nee kon la mu ko jiitaloon fëlee tax mu ne kon fa qaala Maalikun Maalik ibn fu wax Maalik ibn Duxsum daal di wax li wax kan wax ki nga xam ne mooy maana ne ko xaar ma xatta axruja ilayka bi naar min ahli taxawal nga xaar ma ba ni may demee génne safara ut ut ut loo xam ne mooy lu ma tàll teeku ngir ñu dem doxi mission bi ñu la agsi nañ Medina waaw xaaral ma dem man niñ koy taale kay comme que man samay ñoñ a nekk fii te moom maana ñooñ ay alliés kese lañ ñoom mais du ñu ansaar yi pire dañoo nekk rek ay alliés du ñu sax ansaar yi ay alliés wu waa lansaar lañ mu ne ko kon xaar ma fii waaw ñëw ba foofu waaw fa daxala ila ahlihi fa axada mu dugg nag ci ay ñoñam waaw moom Seydina Maalikum nu Duxsum waaw dañ naan Maalik ibnu Duxshum dañu naan Maalik ibnu Duxshum ibnu du ib ib ibnu Duxshum waaw yooyu yépp dañu koy wax léegi nag mu dugg moom Seydina Maalik ibnu Duxshum ni mu gën a gaawe waaw bi mu duggee la la def mu daal di jël saafan saafan fa axada saafan min min an-naxl waaw saaf min an-naxl saaf mooy gis nga mooy car euh, nu mu tudd euh, euh, garabu tàndarma garabu tàndarma muy mooy mooy xob yi xobu ta garab gi mooy gis nga ni muy ngande loolu yooyu noonu la jël mel ni ngan di wantaay yooyu yooyu noonu tamu me tamu am ay car kii xob yi mel ni lu def lu rafet sax yooyu noonu la jël waaw fa axada loolu mooy saaf fa ada saafa fa axada saafan min an-naxli fa ash'ala fiihi naaran thumma xarajaa yashtaddaani hattaa daxala wa fiihi ahlu mu jël loolu la jël daal di koy taal waaw jël ci kiiwu tàndarma yooyu caru garabu tàndarma yi mooy day gudd xam nga mu lakk mu taal ko mooy cat bi ba mu ba mu jaf mu leer na ko nii na dem ñoom ñaar ñépp ku nekk mu génn jox maan benn jël benn fastaddaa ñu gaaw nu mu gën gaaw jël xatta ca ba agsi ci masjidul diraar moom lañ naan masjidul diraar waaw mooy jàkkaay ñi nga xam ne li tax ñu def ko mooy ak sànkaate ak li nga xam ne ña ko def ay ñu sànk lañ te tamit sànk ak li nga xam ne mooy boroom yéene yu bon yi dinaa fekk yi ñoo ko fa def ñu gaaw dem xatta oh. daxalaahu wa fiihi ahlu ba ni ñuy duggee ci biir jàkka ji fekk fa bon bon jàkka entre parenthèses quoi waaw <laughs> waaw suñu borom moom moom masjidu diraar la ko woowee ci suuratu taw waaw al mooy bi mu naan walladina taxasu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minin voilà léegi mu ne fa xaat ba fekk fa gaay nag ca biir mooy naafiq ponkali yi nekk ci seen domaine nag waaw nee na leen fa fekk da leen a fa xarraqaahu wa hadamaa ca saase dañoo ñëw rek daal di koy lakk fa ñu daal di koy lakk ca saase wa hadamaahu daal di màbb li nga xam ne mooy jàkka ja wa tafarraqu anhu gaay mooy tàkk tàkk tàkk bi dalee na bett dañu jekki rek ni affaire bi ni vëf waaye tàkk tàkk bi jëm fu ne wa tafarraqu gaa yi nekkuñu fa sax taluñu sax nekk fa di constater ñu tasaaroo ndax déegu jege la ndax déegu jege la ndax déegu jege la waaw kay noonu lañ ta noonu lañ leen tasaare ñoom noonu lañ tasaaroo mu ne wa nazala mu wàcc ci ñoom ñooñu min quraan ci al quraan ma nazal li nga xam ne moo wàcc ci ñoom ci al quraan di wax seeni mbir ñoom naafiq yooyu nga xam ne ñoo defoon loolu ci suuratu tawba aaya 107 comme niñ la waxe woon sànq mooy ñi suñu boroom doon wax naan <coughs> ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim waaw mu ne walladina taxadu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almuminin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wala yaxlifanna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum lakaadibuun waaw laa taqum fiihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin axaqu an taquuma fiihi fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharuu wallaahu yuhibbul mutahhiriin waaw ba ni mooy aaya yooyu ba aaya yooyu ni muy wàcc ba aaya yooyu ni muy wàcc suñu boroom ne walladiina waaw ak ñi nga xam ne ittaxadoo dañoo ittaxadoo dañoo jàppe daal di defar hmm. masjidan ab jàkk boo xam ne dëraaram waaw ngir sànk fa jullit ñi waaw ngir tas fa li nga xamante ne nii mooy tabaxub lislaam dugal lor bu bon ci seen biir mu nekk moske boo xam ne il n'est de mosquée que par sa forme waaw mooy dañ koy defar comme niñ defaree mosquée yi mais nag am na benn affaire <laughs> mooy <laughs> am na yoo xam ne comme ni ñuy tabaxee mosquée ni mu mel bon wala loolu nañ bàyyi quoi <laughs> loolu xam nga loolu dafa may àtte ni ñuy tabaxee mosquée loolu dafa may àtte ah. est-ce que jàkka yi niñ mel léegi noonu la doon mel ci temps yonent mi alayhi salaatu salaam <laughs> loolu ma ay masaa'il la ay masaa'il la def sooroor ah def duum defub sooroor def kii yooyu yooyu yëpp ay masala la <coughs> bon waaye on passe léegi suñu boroom ne kon wa taf ñoom loolu la moo tax ñu utoon ko waaw wa wa kufran ak gu weddi yàllaa taxoon ñu def ko waaw bi sababi kufrihim moo tax ñu taxaw jàkkalo jàkko jooju ak tamit li sababi diraar bil mu'miniin ngir tamit idraar lor dugaluk lor ci biir julli ñi waaw wa tafriqan ak taqale baynal mu'miniina diggante way ngëm yàlla yi waaw bu ko defee ñoom buñ créé seen jàkka jooju am ñoo xam ne dañuy far di dem foofu ñeneen ñi mën nañ leen gise beneen bët te pourtant nag sell ñooy moom ñoom dañ na rek jàkkale tax ñuy dem ba mën leen di problème seen biir waaye it bu ñu fa demee mën nañuy saxal ci xolu ñenn ñi yenn idée yoo xam ne ndax a sori woon nañu ko mooy yooyu yépp mu indi nag li nga xam ne mooy ak noonu ak yu yées ci biir julli ñi suñu boroom ne looloo tax ñam tabax waaw mu ne nag wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl mu ne dañ ko faa def ngir xaar di xaar dikk di observer di xaar dikk ki nga xam ne liman ka nga xam ne xaaraba allah dafa xeex ak buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam min qablu ci lu jiitu woon tey Tabuk waaw di woon jamono yii kooku mooy kan wax nañ ko sànk mooy Abu Amir al ma nga xam ne abu amir ar lañ ko xame woon yonent bi aleyhi salaatu salaam tuddee ko abu amir al-fasiq waaw abu amir al mooy prêtre bi jaamukatu yàlla bi waaw sa temps yi dafa noobul loolu waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam tuddee ko al ndax ba ko yonent bi aleyhi salaatu salaam woowee ci lislaam dafa dafa rëy waaw bañ daal di dem Quraysh ak la xew ak yooyu yépp Eh, gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mooy abu amir al faasiq waaw moom mi neen ne woon yéen naafiq yi di bindanteeg ñoom garaawul man ma man Sham laa dem Hiraql laay fexe convaincre ngir mu dimbalee ma ay ay ab armée bu ko defee ma ñëw songu Medina sama dëkk la nangu li nga xamante ne mooy dëkk bi waaye lool nag du mën a nekk furul ngeen utal ma quartier général te quartier général boobu nag ñu ne nag nu muy demee mooy naafiqi xam nañu comme nañ ko waxoon duñ ñëw di tabax loo xam ne bon day attirer attention te ñépp naan leen déedéet dool moom duñu ko def kenn du leen fi jox autorisation ngeen di tabax loolu yéen li ngeen tabax man njariñ la am ak parlement wala yu mel non dañuy xool li nga xam ne moom kenn du leen soupçonné daanaka mooy jàkk ñu daal di koy def loolu mais turu jàkka la mais jàkk taxu koo jóg waaye wa irsaadan yiñ la wax yépp looloo tax ñu def ko wa irsaadan ak di xaar liman ka nga xam ne xaaraba Allah ak fi nga xam ne moom it fa lay nekk mu nekk quartier général ka ngir ki nga xam ne xaaraba moo xare xeex allah buur yàlla wa rasulahu ak ndawam min qablu lu ci lu jiiti lu jiitu yeneen bi alei salaam suñu boroom ne ko wala yaxlifunna in aradna illa al wallahu yashhadu innahum la kaadibun mu ne maa ngi wat ci maa ngi wat këne gis nga boo leen laajoon ne leen mais yéen dan moo tax seen jàkk ji ngeen tabax ko dañu ne wallahi la yaxlifanna wat nañ dañuy wat ne ñoom ah ñoom waaw wala wala na te dinañu wat boo leen laajoon in arad naa ne ñun de suñu jàkk ji nammuñu te bëgguñu ci illal xusnaa lu dul yiiw yiiw a tax gis nga li ñu waxoon sànq ne dañ koo def ngir waa ahlul la ñi nga xam ne dañuy am ngànt ñi nga xam ne dañuy am ngànt ñëw jàkka ju sot ka pour nga masjid Quba nga fa ne xoolal li naafiq yooyu rek naa na masjid Quba jegewu ko mu ngi foofu jege na fa mais ñoom ñu ne dañ koo def li li li li dil la ñi nga xam ne dañoo am ngànt leen am am am dara lu leen dal ci yaram wal xaaja ak ñi nga xam ne aajoo tax ba duñ mën a dem ci jàkk wal laylatul mutira ak wal wal laylatu shaatiya yu yu bari taw yeeg yu tàng yeeg hivernal yeeg yooyu waaye suñu boroom nee na xam nga lii dem yiw la moo tax mu ne boo leen laajee wala yaxluf wala yaxlifun na dañuy waat ne in aradna ñun de bëgguñu yarham in aradna yarhamukallah in aradna ñun de bëgguñu illal xusna suñu yéene li nga xam ne moom lañu nar ci mbir mi te suñu intention nekk lu dul lu baax mu ne waaye wallaahu buur yàlla du mooy seede ne innahum ñoom naafiqii la kaadibuuna expliqué kat lañ de dañuy nar dañuy expliqué li ñuy wax dara ci amul waaw dara amu ci dara amul lenn loo xamante ni nii mën nga koo jàpp ci li ñu wax amul de humul kadaba waaw ñooy les narkat internationaux li ñuy wax dara amu ci waaw wala innal munaafiqiina ah ah wallaahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun buur ngi seede waaw kuy dane wallaahu yashhadu innahum lakaadibuun mooy naafiq ñoom ay waxkat lu amul lañ kon keroog yonent <coughs> ñi nga xam ne mooy jàkkaay naafiq yu bon yi nga xam ne moom lañ defoon ci. wax yu bu ko suñu boroom wax léegi ñoom ñoo ñam imaam ibn Isaaq ne euh, wa kaana alladina banawhu ithnay ashara rajula imaam ibn Isaaq ne ñi ko tabaxoon nag ñoom ithnay ashara rajulan la ñoom waaw mu ne ñoom douze lañu woon comme seen mbokk yoo ko doon jéem a faat rek waaw ñoo ko doon jéem a faat ba mu jógee Tabuk laata muy agsi waa bi zi bi zi awaan ca Aqaba ña ko bëggoon a bousculer ca montagne ba mu daanu ñoom it douze lañu woon mooy naafiq yu mag yoo yële tawule woon bàyyi ba yonent ma saab saab ne ñépp nañ jaar ci suuf ci suufu montagne bi moom bu kenn yaar ci kaw moom rekk mu jaar fa mook Seydina Ammaar ak Seydina Xudayfa gaa yi jël seeni warwaay kabulewu nag ngir bëgg bàyyi ba mu yëg ca kaw ñu ñëw di rëppatal ut si ko ngir ngir lan ngir daal koy puus ci kaw montagne bi moom aleyhi salaatu wassalaam ñoon yu douze la ñoon imaam ibn Sa'd mu ne wa kaana alladhi banawhu ñi ko tabaxoon ci ñoom ah mu ne douze lañ ithnay ashara rajula mu ne ñoom nag ah douze la am nisaam nag tudd na leen nee na xidaamam na xaalid mu ne xidaamam na xaalid kenn ngoog muy xidaamam na xaalid mu ne min bani moom nag mu ngi bokkoon ubayd ibn zayd ahadu bani amr ibn awf moom mii di xidaamam na xaalid ci waa bani ubayd la bokkoon ibn zayd ahadu bani amr ibn awf mu ne wa min daarihi uxrija masjida shiqooq mu ne moom nii sax ci këram terrain kër gum am ci lañu génnee jàkka ji nga xam ne mooy jàkka ji nga xam ne day day day day day day day day day tas mbokk day day yàq diggante waaw te day xëcc di di xotti diggante waaw di indi féewaloo ci biir nit ñi kon nee na kooku mooy ki njëkk ji xisaanun xaalid mu ne ki ci tegu wasalaba wasalabu mu ne wasalaba ibn xaatib min bani xaatib min bani umayya ibn zayd mu ne ki ci tegu mooy salab ibn xaatib am na ñu ne salab am ñu ne salaba ibn xaatib min bani umayya ibn zayd waaw bokkoon ci waa Bani Umayya di doomi Zayd léegi ki nga xam ne moo ci tegu imaam Ibn Isxaaq ba léegi mooy ñi nga xam ne nee nañoo tabax masjidu Diraar mu ne wa Mu'attab mu ne wa Mu'attab ibn Qushayr Mu'attab ibn Qushayr muy Mu'attab ibn Qushayr nee na moom ci la min bani Dubay'a bokkoon ci waa banu Dubay'a ibn Zayd mu ne kokkoon mooy troisième bi quatrième mu ne Abu Hubayba Abu Hubayba ibn Nazra mooy ñetti mooy ñeenteel min bani Dubay'a ibn Zayd mu ne wa Abbaad ibn Hunayf Abbaad ibn Hunayf Abbaad ibn Hunayf kii nag mbokk mu ne mooy axu Sahl ibn Hunayf saxaaba bu mag boobu di Sahl ibn Hunayf kii frère am la woon wal mu ne mooy kon wa Abbaad ibn Hunayf axu Sahl ibn Hunayf Hunayf di mbokk Sahl ibn Hunayf min Bani Amr ibn Awf te bokk ci waa Bani Amr ibn Awf di waa kër Maalik ibn Duxsum waa clan kon kooku mooy cinq Abbad ibn Hanif di ibn Hunayf <laughs> mu ne kon kookooy cinq léegi ana sixième bi mu ne wa moom imaam ibn Isa wa Jaariyatu ibn Aamir muy Jaariya di doomi Aamir wabnaahu ak ñaari doom ndaw ndaw ndaw ndaw Mujamma ibn Jaariya ak Mujamma ibn Jaariya di doomu Jaariya mooy doom ba yaay baay ak ñaari doomam ibn Mujamma ibn Jaariya ak wa Zayd ibn Jaariya kon six Jaariya ibn Amir mooy six septième bi di doom première doom di Mujamma muy sept kon Zayd ibn Jaariya di huit kon huit nga ba léegi mu ñuy tuddal ñi nga xam ne ñoo tabax masjidu diraar moom imaam muhammad ibn isxaaq rahmatullahi aley mu ne wa nabtal ibn al xaaris neuvième bi mu ne mooy nabtal bokk ci ñuy tabax masjidu diraar mu ne dañ naan am nañu ne nag nibtal wa nibtal ibn al xaaris min bani dubay nga banu dubay abari nañ ci de waaw ah yéeme na de lool de na kon mu ne wan nibtal wala wa nabtal ibn alxaaris bokk ci waa banu dubaya mu ne wa baxzaj wa baxzaj wa baxzajun min bani dubaya gis nga é eh, ban mu dubaya dañoo jël palme bi mu ne kon moom moomu di ma di di di di kan ah Bahzaj Bahzaj min Bani Dubaya kooku mooy diis ah bokk ba léegi ci waa Banu Dubaya anakan moo ci tegu mu ne wa Bijaad ibn Usmaan Bijaad ibn Usmaan mooy onze moom fu mu mu ne min Bani Dubaya gis nga gaay lay daanaka ñoom ñépp waa Banu Dubaya lañ mu ne dernier bi nag dernier bi mu ne wa Wadi'atu ibn Thabit Wadi' ibn Thabit te kii bokkoon nag keroog ñi nga xam ne ñoo doon wax naan moo mbooloom naafiq yi dajaloon ba keroog ba Yonent Yàlla saab saab doon génn di leen Medina ba muy ba muy génn Medina dem tabu ñu naan gaa yi ñii ñii ñii neex ko waa xoolal rek xoolal kii gëm loolu leen ne xoolal moom ñu ngi mel ni maa ngi gis buñ demee suba ci romain yi romain yi takk jàpp leen mais jàpp leen muqarramiina mooy ñu nekk ay prisonniers yu ñu boole ci buum yeew leen ñoom ñépp kër Wadi'ani ibn Saabit lañ ne woon doon ko wax waaw waaw mu ne ba ñu yónni woon Seydina Ammaar ibn Yaasir waaw voilà mooy déggoon nga la Muxashim ibn Humayr la ko daloon te mu tuuboon moom nag ne man de li ma gënaloon mooy ñu duma ñu ay yar waaw ñu duma ñu ay yar te alxuraan du wàcc suñu kaw de waaw moom mii wadiyan nag hein moom bokkoon na ci mbooloo ma nga xam ne ñoo doon wax loolu hmm, <coughs> naan waaye yow xool leen rek ñii dañuy font waa maa ngi nii ñu ngi mel ni ñu leen gis suba da bari def ko ngir ngir décourager loo jullit ñi tiiloo leen quoi waa banul asfar ataxsabuuna yi dañu foogoon ne hein di waxande seen bi ataxsabuuna jilaada banil asfari ka qitaalil arabi ba'dhum ba'da ndax nee na foog ne xeex ak banul asfar di romain yi moo xeex yi arab yi xeex seen biir a yam wallahi la ka anna bikum gadan muqarranina fil xibaal irjaafan wa tarhiiban lil mu'miniin ñu naan waaye ñu ngi mel ni wallahi ñu ngi ci yàlla mu ngi mel ni ñu ngi leen gis suba ñu yeew leen ci ci buum yi def leen prisonnier ñu defoon ko ngir dugal fitna ci xolu jullit ñi ak di leen tiital waaw moom nag kooku Wadiya moomu mooy douzième bi moo la imaam Ibn Isaaq mu ne kon ñi nga xam ne ñoo tabax masjidu Diraar bokk na ci mu ki leen douze douze lañ la wax ki ko leen mujj mooy Wadiyatum nu Saabit di Wadiya di doomi Saabit mu ne wa huwa min bani umayya ibn zayd ci waa banu umayya ibn zayd la bokk la bokkoon rahtur ban abi abi lubaaba ibn abdil munzir mu ne mooy mbokku waa mbooloom waa banu waa abu lubaaba moom gisoon nañ ko bokkoon di abu lubaaba ibn abdil munzir radiyallahu taala anhu kon ñii imaam ibn sa'd ñii ñoo ñoo tabaxoon jàkkay sànkute yoobu jàkk ju yées jooju nga xam ne di si sape mbooloom jullit ñee ko taxoon a jóg ak tamit li nga xam ne mooy def mu nekk QG général QG ah quartier général boobu ngir kan ngir Abu Amir al-Fasiq ku yées ki nekk fële naan mu ngi convaincre ñi nga xam ne mooy Hiraql ngir mu jàppale ko moom mii nag euh, Seydina Ma'n ibn Adi radiyallahu anhu euh, fekk woon na. saqi kii as-saqifa mooy bi ñuy kii yonent bi alayhi salaatu bi mu génnee àddina ñuy fal hmm? ñuy fal ñi nga xam ne mooy ki koy wuutu mu mooy dañoo ñëw ne saxaaba yi waa muhaajirun waa ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu anhu leen ah muhaajirun waa Ansaar daje nañ seen ñu ngi kër Sa'd ibn Ubaada ngir fal xalifa kiy wuutu yonent bi alayhi salaatu ñu ne Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar Seydina Abu Amir ibn al Abu Ubayda ja Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu amin aw waaye ko wóor a wóor a wóor am na darajaay amin giñ ma doon woowe moom ñu koy woowe amin muy Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah waaw léegi ñoom ñu dem bi ñuy dem nag bi ñuy dem am na ci nettali ci yenn yoon yoo xam ne ñoom ñu ngi daje kan ñaari góor ñu baax hein Seydina uh, imaam az boo demee ci tabaqaat ibn Sa'd lii ñuy wax mu nga fa voilà boo demee ci Euh, imaam az kon mu ne say Urwa de di sëriñam Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu nee na kenn ki moo doon Uwaym ibn Sa'ida ñi ñoom Seydina Abu Bakar dajeel ak Seydina mais gis na ñeneen riwaay yoo xam ne ne Bashir ibn Sa'd non waaw <laughs> waaw waaw waaw Bashir ibn Sa'd mooy bàyyi an-Nu'man <laughs> an-Nu'man ibn Bashir bàyyi waaw bii am na boo xam ne Uwaym ibn Sa'ida la ak kan ak Ma'n ibn Adi ñi ñoom lañ dajeel bi ñi bi Seydina Abu Bakar Seydina Omar ak Seydina Abu Ubayda doon dem fan ci ñi nga xam ne mooy waa Lamsaar ngir ndax nee nañu kat ñu nga fële ñoom ne dañuy fal xalifa te Yonent mi alayhi mu ngi dóoru génn àddina waaw eh, ci biir riwaay bi eh, imaam al al al Burqaani tamit daal dina koy solo Euh, mu ne euh, am ñoo xam ne keroog dañ doon jooy di jooy ndax rey saar-saam li nga xam ne moom lañ moo génn àddina nii bàyyi ñu fi waaw waaw di jooy am saxaaba yu jooy naan wallahi la wadinna anna mitna qabla na in fa inna naxsha an naftatina an naftatina ba'da waaw saxaaba yooyu di jooy naan naan waay waay di rëccu li leen dal nii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam musiba gi gën rëy gu dal julli nii mooy génnu yonent bi alayhi salaatu àddina waaw léegi am nag saxaaba yu doon jooy naan ñun de wallahi waat nañ ci yàlla ne hein mébatoon nañ lool ñu faatu woon avant yonent bi alayhi salaatu ndax ñun dañuy ragal fitna dugg ñu ginnaaw moom de waaw te fitna gi gën rëy moo ngi génn ci lislaam waaw te fitna yi moom yëgle woon na ko yoo xam ne tamuju ka mawjil bahr dañuy bëbb di sàmbaraax comme ni nga xam ne noonu la vague yi duusi géej gi di di di di di dóore Allah ndax rëy ndax lëndëmaay waaw bahrun lu jëli aw ka zulumaatin <laughs> lëndëm yoo yële alquran di wax waaw nga xam ne mu nekk ay ay duus yoo xam ne faw euh, zulumaatun ba'daha fawqa ba'd waaw muy ay lëndëm yu rangaloo tegaloo waaw ida axraja yadahu lam yakat waaw dañuy ragal nag fitna yooyu dal ñu moo tax ñun deme ba toon nañ yonent ma ñun ñu gaañoon avant moom waxee lool fa qaala ma'lum naadi ma'lum naadi nag radiyallahu anhu ne leen lakinni wallahi la uhibbu an anni mittu qablahu Seydina Maanum na Adi ne non mooy non man nag non man nag moom mëbatuma woon faatu avant Yonent bi alayhi salaatu salaam quoi <laughs> xam nga xam nga à première vue tam nga ne mu way kii moom li xamoom yéene la ah. ñee nga xam ne li ñuy wax ni mu baaxee ndax ragal ci bopp ak tamit xam guñ xamoon yonent bi alayhi salaatu salaam nekkam fi lim li nga xam ne moom moo gën nekk moo gën fopp nekk fee nekkam ni fi nekke woonaa ah, noonu waaw hein ba gaay di attristé wu ci loolu ndax dañuy ragal fitna dal leen ci ginnaaw ndax am na ñoo xam ne ba mu génne àdduna fitna la ah xoruboro rik da dañoo tubbi parce que nee na yonent bale sa sa jóge na fi ñooñu kon àddina fitna dugg leen waaw ndax àddina ñoom ñu foog ne kon mbiri affaire comme tribus arabes yi la woon rek waaw kilifa gee fi ne moom lañu amal affaire bu fi jógee jeex na ah. ñun dañuy dellu ci liñ ne woon ay Abu Bakar la dara lañ ko dul jox ay azaka suñu alal yi nañ jël di ko jox duñu ko jox fenn xurubu ridda day am waaw ñeneen ñi ne moom dañuy génn ci l'islam di saasi sax ñii ne moom génnuñu mais azaka ci suñu alal moom duñu ko jox waaw ñoon fit na dugg leen si ñii nag loolu lañ doon ragal kanta maanum naa di mën ne leen kantaa yéen moom yoolu ngeen wax mais man moom mébatuma fenn bëgguma woon fenn di dóori jëkk génn àddina yow yonent ma lay sa sama <coughs> léegi xoolal mais nag déglu li wax mu ne la usaddiqannahu maytan kama saddaqtuhu hayyan waaw la usaddiqan la usaddiqahu maytan dinaa ko dëggal fekk mu génn àddina ah kama ni mu génne àddina wat naa ne dinaa ko dëggal après moom newootu fi ci zahir comme ni newoon mais du deñ di ko dëggal kama saddaqtuhu hayyan comme ni ma ko dëggale woon fekk mu doon dund nekkoon ak ñun waaw allahu akbar ah moom nag moo taxit wax na dëgg ah la moo tax ahlul ridda bi mu xewee gaa yooyu xar ta ta Seydina Siddiq xare yooyu mu ànd ak Seydina Xaalid ibn al-Walid waaw yóbbu ko mun mooy ñi njëkkoon a ñi njëkkoon a dem Yamaama xare bi Yamaama ñoo ñi jiitu woon boole ko deux cents ci ay gawar selon imam al-Waqidi waaw moo tax moom xoolal foofu la gaañu ci Yamaama fa lañ ko faate mu nekk shahid allahu akbar moom Seydina Ali Ma'n ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu ibn al-Jadd ibn al-Ajlan al-Balawi al-Bala al-Balawi albalawiyu radiyallahu taala anhu wa ardaah anna bihi wa ja'ala a'aaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waah voilà kon kooku mooy seydina Ma'in ibn Adiy ibn al-Jadd ibn al-Ajlan albalawi léegi kan la imaam ibn Isaaq waxoon hein imaam ibn Isaaq kan la waxoon dane yonent mi aleyhi salaatu salaam yónni maanam na Adi aw wala axaahu Aasim ibn Adi léegi est-ce que moom gisoon nañu ko est gisoon nañu ko hein Asim ibn Ali Asim ibn Ali est-ce que gisoon nañu ko léegi lool man laa lay laaj loolu laa lay laaj nga tontuma ci nag ci jotaay bii di ñëw parce que waxtu yu jot na ah <laughs> waaye saa yow man la eey eh, lu baax la lii kay lu baax la lii mooy lii mooy travail à la maison devoir examen boo xam ne dañ ne demal defi ko sa kër loolu kay xam nga ne war naa sien yow kay sax naa war a sant sax ah wala déet <laughs> léegi kon allez travail à la insha allahu taala kon Aasim ibn Adi est-ce que mas nañ koo gis loolu nag simple na ak nañ ko Aasim